ubbee makkatal mukarrama mu amoon ndaw soo xam ne dafa faboon dafa faboon bi nga xamante ne dafa fab ah ay mbokkam nag daal di am problème ci ah léegi nu ñuy def nda alayhi salaatu wassalaam kat kenn du ko teree teg pen bi waaj ndaw si ñu ne nañ gis seydina Usaama ibn Zayd alxibbu ibnulxibbi mu ñëw doon intervenir di wax ak alayhi salaatu wassalaam ndax ndaw si fi mu bokk ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di mer ci loolool ne ko atashfa'u fi haddin min xuduudillahi ya Usaama ndax dangay intervenir di ñaan ñu bañ teg pen boo xam ne daan boo xam ne buur yàlla moo ko teg yow si yow Usaama mu ne walladi innama ahlaka alladina kaanu min qablikum dëgg-dëgg li nga xam ne moo alak ñi leen jiitu woon mooy bu dee ne ku nekk ci classe bu mag bi ci échelle sociale bi kilifa la ku tedd la ca ñoom duñu ko def dara waaye nag bu dee ne ki jël ci baa peuple bi ci ñu doye di ñu ñàkk ñi la bokk ñu daldi koy teg daan bi mu ne maa ngi waat ki nga xam ne bakkanu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ci loxoom bu faatima sa fabonde radiyallahu anha la qata'tu yadaha man maay dagg loxoom loolu nekkoon xaddu saariqi loolu moo ñu dugaloon ci bunt bu mag di li jëm ci pen yi ci sharia gisoon nañ ne amoon na juróom benn mbir yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo këne képp koo xamante ne def na lii condition yi tax ñu teg pen bi te benn maani amul ci mooy luy tax luy tere duñ ko ko teg mooy pen boobu dañ ko koy teg daan boobu dañ ko koy teg juróom benn mbir la woon yoo xam ne tàmbali woon nañ bi ñu ci mujje woon lim njëkke ko ndax moo am lien ak li nga xam ne mooy as-sariqu as ak càcc te moo xewoon keroog Makka ci fatxu makka wala gazwatul fatxi zaadaha llahu tashrifan wa takrima kon gisoon nañ assariqa mooy xaddu sariqa walillahi alxamdu walminna waaye gisoon nañu tamit ci jotaay bi weesu tàmbali woon nañu fi nga xamante ne mooy beneen bi ci tegu muy alxiraaba alxiraabatu mooy li nga xamante ne nii mooy ñoo xamante ne ni dañuy semer le désordre di kar nit ñi di leen rey di nangu seen alal yi di tax nit ñi kenn du nekk ci paix du nekk ci aafiya du nekk ci jàmm waxoon nañu baat bi fan la jóge taariful xiraaba gisoon nañu li ci alquraan wax incha allahu tey ñu waroon a continuer nag ci wàllu xiraaba ba léegi ñu ne woon dañuy gis charte yi nga xam ne gisoon nañ àtteem mooy ne dafa xaraam te buur yàlla mooy am na pen am na pen boo xam ne bu ci suñu borom teg la te loolu tudd nañ ko jotaay bi weesu dinañ ci gën a ñëw léegi léegi tey ñu waroon a gis am na yan ñooy charte yi nga xam ne yi nga xam ne yajibu tawaafuruha fi lmuxaaribi li yakuna kadalik ana lan mooy condition yi chart yi nga xam ne fekk ñu dajaloo ci waa ji ñu ne kii moom il fait partie des des des des grands bandits des de grand chemin yi nga xamante ne ñoom ñooy tere nit ñi ñu daldi nekk ci jàmm ci seeni yaram ak seeni alal léegi loolu chart yooyu pour ñu jàpp ni kii moom muhaarib la hein ba jàpp ko teg ko xaddul xiraaba mooy sharia lool moom condition bi presque sharia ci lépp lay daw lu ñuy toggu jëf di taklif rek di sant jaam bi war koo def mooy condition wu mu nekk koo xam ne day majeur day nekk koo xamante ne ni togg nañ ko jëf ku ñu responsabiliser la mooy ne il faut waa ji walla gaa yi ndax mën nañoo nekk groupe de trois personnes wala un groupe de personnes wala ay trente sax ñoo xamante ne nii mànkoo nañu ngir def seenu caay-caay ci réew mi charte bi ci njëkk mooy il faut nit ki nekk responsable mooy mu nekk koo xam ne àgg na ci majorité lage de la majorité mu nekk koo xam ne ànd na ak xelam mooy yi ñoxoon ci jataay bi weesu bi ñuy gis ci wàllu sariqa lool la rek waaw mooy mu bañ a ñàkk mu ànd ak xelam waaw ndax bu dee ab koo xam ne dafa wéradi gaay di ko utiliser kooku wax ji dañuy seet bu dee ne koo xam ne day wérag day day day dofa ko wér bu dee jamono ji mu wér ci la ànd ak gaay groupe boobu ñu def yi yor seeni arme di agresser nit ñi loolu nag <coughs> kooku bu dee ci jamono jooju lañ koy teg pen bi bu dee nag du jamono jooju kenn du ko teg waaw loolu kon mooy li nga xam ne mooy premier li nga xamante ne mooy charte bi léegi xam nga euh, muhaarib moom mooy mooy qutta'u tariq yi mooy les grands agresseurs daggkatu yoon yi waaw mooy gaa yooyu rek léegi euh, waa jumhur ne mooy il faut waa ji wala gaa yi nekk ay jullit wala ñoo xamante ne nii du ñuy jullit waaye ci réewum jullit mi lañ dëkk wala mu nekk koo xamante ne nii moom waaye la joo xam ne dafa murtad après wala ay gaa yu murtad créer seen benn groupe ne nag léegi moom on va faire notre business suñu business daal mooy di kar nit ñi di dal seen kaw daanaka mais xam nga loolu day am wax naa la ko joxoon naa la ci exemple am na gox yoo xam ne Sénégal sincèrement daanaka police yi duñu fa dem ku ñu fa agressé presque daa mel ni yaa tooñ sa bopp même bu ñu woowoon flic yi sax duñ ñëw kenn du ñëw noonu nañ lay bàyyi. duñu ñëw ndax foofu xam nañ ne seenu dangerosité ñu nekk fa daal di faire la loi ñoom daal c'est eux qui font la pluie et le waaw mel ni mbir yi daal ñu lëlëp seen loxo la ñuy xool mbir yi nu mu leen neexe saa bu ñu bëggee agresser agresser lu ñu bëgg nangu ci ni nangu ku ñu bëgg faagaagal faagaagal waa bokk na ci deuxième charte bi mooy mu nekkub jullit wala zimmi zimmi wax nañ la mooy koo xam ne du jullit comme ab juif wala chrétien bu nekk ci territoire l'islam bi wala koo xam ne dane woon maa doon jullit doonatuma ko voilà léegi ah lan moo tax ñuy wax lool parce que dañu ne en fait li tax ñuy charte bi nga ne mais mais qu'est-ce que c'est que mais léegi bu dee ne waa ji moom par exemple koo xam ne ñoom seen waa seen seen seen seen ñooñu dañu nekk en guerre ak jullit ñi hein bu dee ne ay nit nit lañ ñoo xam ne ñoom seen waa peuple dañu nekk guerre ak jullit ñi mooy muhaarib mais muhaarib boobu mooy muhaarib mooy ci maanaam mu xarbi yi voilà mooy koo xam ne dañoo nekk xeex en état de xeex ak jullit ñi mais kooku moom nga xam ne yéefër lañu comme exemple waa ab Qurashi yi boo xam ne moom asnaam yi la gëm yàllay gaay yi la gëm Quraysh mu dem côté Médina semé foofu ñu organiser fa benn group boo xam ne ñooy kar nit ñiy jaar foofu ci jullit ñeeg ñooñ mais ñooñ bu ñu leen jàppee duñ leen def lool ñoom ñoom duñ leen considérer comme muharib ñu ne noonoo kenn du leen considérer comme muharib ñu ne lu tax ñu ne ndax boroom bi subhaanahu wa taala bi muy wax te aaya bi tuddoon ko ci bii weesu mais àggoo woon jeexaloo woon aaya bi lépp mooy aaya bi ci teg woon bi muy wax innama jazaa'u alladhina yuhaaribuuna allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasaadan ba wax li nga xam ne dëgg li nga xam ne mooy payut ñi nga xam ne ñooy xareek buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa yas'awna fil ardi fasaadan di dox ci kaw suuf fasaadan di fi yàq nga xam ne ci yàq kese lañ fi ne Euh, ñoo aaya bi ci tegu ab aaya boobu suñu boroom dafa wax ne illa alladhina taabu min qabli an taqdiru alayhim ñu ne ba suñu boroom ne ba mu des ñi nga xam ne dañoo tuub laata ngeen leen di jàpp ba mu des ñi nga xam ne dañoo tuub laata nga leen di teg loxo di leen jàpp Euh, ñu ne ñu ne ñii nii ñooy ñi nga xam ne ñoom lañuy nangu seenu tuub laata ñu leen di jàpp ak après tamit bu ñu leen jàppee ba pare mooy ñoo xam ne groupe agresseur d'agresseur ñu jàpp leen ñooñ bu ñu leen jàppee ñu teg leen pen bi ba pare ñu tuub mooy seen tuub nangu na waaye bu dee dañoo tuub laata ñu leen di jàpp tamit seen tuub boo buur yàlla da koy nangu mooy ñu tuub ci jëf ji ñu doon def ne bàyyi nañ ko di ko rëccu te dooruñ ci dellu waaw léegi ñu ne ah kon ñii nii lañuy reconnaître seenuk ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne seenuk tuub dañ koy nangu kantaa ki nga xam ne moom day xeex <coughs> mooy muxaarib mooy xarbi bi kooku mooy ne moom li muy tuub du li mu def yéen lan lay tuub moom day tuub génn ci yéefe kéeféer gi mu ne te tamit dafa am beneen sew sew bu bu am mooy ne zimmi bi nga ne ma mais taxawal zimmi bi nag zimmi bi tamit du yéeféer zimmi mooy ab juif wala chrétien wala ñoom ñi dëkk ci territoire julli ñi nga xam ne àttey sharia mooy dox ci kawam comme ni nga xam ne ab jullit bu newee ci réew moo xam ne du réewum jullit gaayee àtte seeni àtte kenn du ne moom dañ ko wutal ab àtte boppam voilà dafa am benn affaire benn sew-sew bu ci am mooy ne zimmi bi ki nga xam ne ci territoire jullit bi la ne moom charia bi moo ko moo ko régir alors que ki nga xam ne xar bii la wala muahad la am nga muahad am na keneen mooy bañ la doon wax euh, façon yi firi waxoon waxoon nañ xam nga bi ngay gis façon tuddoon masoon nañ fi tudd ne yéefér yi dañoo wute dafa am koo xam ne xar bii la te mooy ci ci gën a mooy koo xam ne ñoom ay yéeféer lañ ñoo xam ne dañu nekk en état de guerre ak jullit ñi mu am koo xamante ne zimmi la mooy koo xam ne mooy ki nekk en état de guerre ak jullit ñi mooy pays étranger la nekk nekkul ci pays jullit ñi seen réew moo nekk en état de guerre ak réewu jullit ñi loolu benn la mu am keneen koo xam ne zimmi la zimmi mooy ab yéeféer la boo xam ne citoyenneté la am ci réewub jullit mi mooy da moom ci dëkk bi la dëkk ci réew mi la dëkk sauf que moom du jullit comme ñi ëpp ci dëkk bi ak charia bi biñ fiy doxal kooku dafa am àtte boppam tamit xar bii dafa am àtte boppam mu am kuñ naan muahad muahad mooy koo xamante ne nii hein dafa am autorité yi ñoo ko permettre mu ñëw fi comme koo xam ne bu doon tey dañ naan ñoo ko jox visa même bu dee na ñoom du ñuy jullit ngir ñu ñëw fi mais loolu wax nañ la day nekk pour intérêt yi réew mi lay doon comme ñu soxla tabax ay forage wala jàngal jeunesse jeunesse bi xamal leen benn métier wala ay yenn formation yoo xam ne amuñu ci réewum jullit mi ñu qualifié def ko ñooñu ñu permettre leen ñu ñëw ngir former doomu julli ñi ci loolu muy muahad kooku noonu mooy autorité yi ñoo koy jox permettre jox ko bu doon tey liñ naan visa ngir mu mën a dugg ci réew ñu nekk fi benn diir après mu dem mu am beneen waay boo xamante ni lañ naan mustaman mustaman mooy kenn ci jullit ñi ah kenn ci jullit ñi moom mooy nekk mooy chargé wu ne kii moo ko protége waaw kenn ci jullit ñi mooy chargé wu ne man kii man maa ko protége comme li sayyidatu Ummu Hani defoon radiyallahu anha comme niñ ko gisoon ci fathu Makka bi bi nga xam ne ci la istajaarat euh, ñaari mbokkam yoo yële bokkoon ci waa banu maxzum mu ñëw seydna ali radiyallahu anhu bëgg koo faat mu dem wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne ko qad ajarna man ajarti ya umma haani daal dinañuy muur malaanum kiiraay ki nga xam ne muur nga ko malaanum kiiraay kenn du ko def dara yow ummu haani radiyallahu anha léegi nag boo gisee ñett ñi nii mooy ñeenti ñi xarb yi muahad ak mustaman ñoom ñett ñooñu ñoom du luwaa jullit ñi réewum jullit mi régiru leen muahad moom eh, te muahad dafa am beneen kii eh, muahad mooy moom sécurité am fenn rek lañ ko assuré mooy ci territoire bi bu ñëwee buñ ko doxee visa bu ñëw ci territoire bi bu fi génnee jeex na loolu jeex na alors que mustaman moom duñ la ci territoire bi kese la comme que diwa ko yiir bu ngeen dajewoon feneen doo ko laal ndax diw moo ko yiir waaw ak ñoo xam ne euh, man a nekk yéeféer boo xam ne julli ñi dañoo am ak ñoom accord waaw kooku it dafa am yeneen i at léegi boo seetloo façon yéeféer yi kenn rek moo nekk ci territoire l'islam dëkk fa muy azimmi moo tax boroom xam-xam yi ne comme que azimmi ak jullit bi ak murtad ki murtad nekk ci réew jullit ñoom ñoom sharia bee leen di régir ñooñu nag la app la ñuy appliquer li nga xam ne mooy xaddul xiraaba muy penu penu li nga xam ne mooy mooy euh, daggkatu yoon yi agression yi waaw mooy loolu loolu benn sew-sew la que mooy le fait que li ma doon wax ne la nga ne ma mais euh, zimmi yéefér la muahad yéefér la mustaman yéefér la xar bi yéefér la pourquoi muahad moom ñu war koo man a moo zimmi bu dee moo def ñu man ko ak jullit bi ñu app moom zimmi ñu appliqué ko ak euh, pen bi te bu dee ñële kenn du leen ko appliqué nañ naan leen nee ñoom ñoo gën a garaaw la ñee teguñ leen pen bi ñoom xam nga zimmi mooy moom reconnaître na reconnaître na ki nekk ci territoire yéefér bi nekk territoire jullit reconnaître na loi islamique bi moo tax moom bu ñu ko laata ñu koy jàpp mu tuub mu tuub ci lan mooy mu nekk jullit non mooy bu nekkoon jullit continuer li muy def dañ koy mujj dañ koy continuer di ko topp moom bu ñu ko jàppee te tuubagul laata ñu koy jàpp dañ koy dóor penu xiraaba alors que mooy bu tuub foofu liñ ci jublu li alquran naan illaa illa alladhina taabu min qabli an taqdiru alayhim ba mu des ñi nga xam ne dañoo tuub laata ngeen leen di jàpp mooy ñan mooy jullit bi mooy la ci lan la ñuy tuub ci li ñu doon def lu bon li ñu doon def di rey nit ñee ka nangu seen alal yi ñu tuub bàyyi loolu même bu dee zimmi la du jullit mais ci la woon mais mu bàyyi bu boobaa bu ñu ko jàppee du ñu ko teg penu xiraaba comme ni nga xam ne jullit bi tamit bu tuubee laata ñu leen di jàpp. alors que bu dee yéeféer yi la moom ñi nga xam ne moom xar bii la walla ko kook bu dee moom ñoom ñooy def loolu ñoom buñ leen jàppee amul ñu naan non ñun léegi tuub nañ bàyyi nañ affaire bi non ñooñu moom seen attee dina fort loolu moo tax voilà <laughs> léegi euh, léegi mu am beneen ah muy ci charte yi ba léegi mooy am na yeneen yoo xam ne yu ci yenn boroom xam-xam yi indi ne charte yooyu daanaka lii nii mën nañ ne lii mooy charte mooy ngeen bi nit ci nekk mukallaf waaw pour ñu génn ci ñi nga xam ne xale yi ak ñi xel waaye mu nekk koo xamante ne nii moom mooy ne day nekk loi islamique bi moo koy régir mooy ci réewum bi islam ni lu dëkk tekkiwul wax nañ la tekkiwul ne bu dee yéeféer bee def dañ naan kon nañ ko bàyyi mu dem yéeféer bi nga xam ne dëkkul ci territoire jullit bi moom muy muy kar nit ñi di rey xam nga ne ñooñu moos duñ leen bàyyi ñu dem ah duñ leen bàyyi ñu dem mukk à ah, jamais ñooñu tey ñoom problème <laughs> gisoon nañu mooy côté murtad bi mooy qissatul uraniyin uraniyin ya ñëwoon fële Medina après ñu daal di tuub waa Ukal ak waa Urayna yooyu bi ñu tuubee mais ñu nekk Medina après feebar boo malaria gi dal leen fe ngelaw loolu dugg leen ñu am problème léegi ñoom ba nga xamante ne nii ci lañu yeneen ci ma saab saab yoon ne leen man ngeen a dellu boole leen ak sàmmkatam ne na na leen jox ci ñuy naan ci meewu gëléem ak saw yi ñu dem ba wér ñu daldi bënn bëtin waaja rey ko bënn bët yi ba pare daal di daw xabaar bi dikkal yonent mi aleyhi salaatu salaam mu wax ñu jëli leen ñu jàpp leen biñ ñëwee ñu def leen ni ñu def kële ñu def leen ni ñu def ne leen ñu def leen mooy euh, xisaas ñoo bënn bëtu gaay ñu bënn seen waa ji ñu bënn seen bët daal leen faat ak mooy dañoo mortal dañu ne tuub nañu après ñu murtat mooy ñu teg leen pen léegi xalaatul bu dee koo mooy comme que nekkaan nañ yéeféer nga foog ne kon yéeféer bu defee loolu dañ koy bàyyi ne ko demal ngalawal jàmm jamais jamais léegi nag par exemple euh, ku mel ni xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo bokk na ci charte yiñ teg ne pour affaire bi nekk xiraa ba dëgg mooy affaire bi di xew gaa yi seen mefe yi ñu koy def ca biti comme ci ci ci ci désert beeg ci forêt classique bi nekk ak savane bi nekk diggante euh, fa ñu dëkk ñoom ville ba ak foofu comme bu dee ñaari agglomération yu ngand la di seen digganteem àll am fa wala foo xam ne kenn daan na fooy fooy ñuy defe foofu la ñuy def Hanafi yi rahmatullah dañ ne loolu bokk na ci char euh, euh, kii Euh, euh, bokk na ci chartes yi nga xam ne ci la mooy tax ñu ne lii ñii nii li ñuy def mooy xiraaba alors que loolu mais loolu dangay gis ne euh, loolu gënul a dëgër insha allah li dëgër mooy loolu du ci charte te loolu mooy waxu waa jumhur ci ñoom imaam waxu imaamu na Maalik imaam Shaafi'i ak mbooloo mu rëy ci waa ci xanaa Hanaabila te moom la imaam Ibn Hazm Hazm al-Zahiri loolu dëggal ne loolu moom amu ci mooy ne ay na sori nañu réew yeeg sori nañu kii kii habitation yi fañ koy defee ñu koy defee ci biir benn la en plus li gën a grave sax mooy mais ñu koy defee ci biir mooy ñu nekk dëkk ñun ñépp Pikine sawaay gaa yi gaa yi gaa yi investir côté Icotaf mais di fa def mooy fi nit ñi dëkk mais loolu kay gën a garaaw moom ñu ko doon def ci àllu mbaaw bi ban différence la am fii sax gën a garaaw mooy fi nga xam ne fi lañ waroon nekk en sécurité ñu ñëw daal di koy soppi def ko bërëb boo xam ne bërëbu semer le sang la ak ak ak ak le kooku looloo gën a garaaw moo tax loolu moom dañ leen di jàpp daal di leen ci dal di leen koy boole voilà am na tamit beneen beneen charte boo xam ne dañ naan il faut ñu nekk ñoo xam ne seen agression yi mooy duñ dañ ko mooy nëbbuwuñu ci parce que fii li tax euh, mooy dañuy ndax pour def différence entre ak sàcc ak xiraaba ndax xam nga bu dee lu ñuy jël ci nëbbu ci nëbbu loolu mooy sàcc ah ala tariqil ixtifa ala wajhil ixtifa alors que fii mooy moo tax Euh, waa jumhur naan il faut ñu daldi ci nekk loo xamante ne nii euh, day nekk loo xam ne gars yi seen agression yi mais nëbbuwuñ ci ñépp xam ne fii lañ nekk ñu koy def te amul dara luñ ciy làq sauf que impunité fi am rek kon loolu mooy li nga xam ne mooy charte yi nga xam ne ñooy réunir ñu ne lii mooy xiraaba léegi nag bu amee mu des mais am na benn laaj eh, waa gars yi nga xam ne ñoom ñoo forme le groupe bu ñu amee benn parrain nag bu ñu amee benn parrain nag parrain bi lu ñu leen di def moom moom tey bokk bu ñu leen jàppee parrain bi dañ koy boole ci pen bi nga ne luy loolu non mooy koo xam ne moo leen di dimbali moralement wala di dox seen digganteeg autorité judiciaire yeeg yooyu ndax moom ndax moom moom business bi da xam nga am na gaa yoo xam ne mooy mafia voilà am na mafia fu mu am il faut mu am ay parrain mafia la mafia mooy ngan di groupe de bandits yooyu waaw italiens yi xam bu baax fu ñu am day am koo xam ne moom mooy parrain bi mooy ki nga xam ne dañ naan mooy kilifa ak bandi yi moom nag c'est pas moom du du du du du du la mais à la pâte jamais moom moom mooy ki nga xam ne mooy le coordinateur mooy l'organisateur mooy joxe les directives moom gaa yi bon gaa yi ay brawam la ñuy doon mu leen di utiliser ngir di def li ñuy def di leen sant mais moom gaa yi nag moom la ñuy rendre compte moom lañuy ñëw gis ko comme ni ko bandi yi xame rek agresseurs yi même même jaaykatu drogue yi noonu la da ngay gis seen kilifa yi ñoom presque du ñu laal ci mbir mi booy yi la bàyyi dig nag di leen fay di leen ku def lii wala bu ngeen amee temps bu ngeen ñëwee ku nekk dina am lii. léegi mooy ku mel noonu <coughs> kooku di ko di ko jàppale parce que moom place bu mu am ci société bi loolu nag bu dee réewum jullit man naa nekkub sëriñ ah waaw si bu dee sëriñ boo xamante ne nii moom taalibeem yi am na ci band yoo xam ne gaa yi xam nañ ni ay ay ay ay kiiwam lañu moo <coughs> comme que am na notoriété moom moo tax autorités yi duñ fa yóbbu ñu mukk benn benn benn armée duñ fa yónni police ngir ratisser foofu ndax à chaque fois loolu nar a am moo naan déet moom moo ciy dëgg moom mooy woote ne bëggul ay trouble di am ci réew meeg yónni foofu day gën yokk mbir mi problème rek ndekete yoo moom da koy wax ngir ñu bañ a def dara gaayam yi ndax gaayam yi ñoom ñooy def li ñuy def buñ ñëwee jox ko ko en forme sous forme de àddiya nee mooy ne kooku noonu bu ñu jàppee gars yi dañ ko ciy boole bu ñu defee enquête mu leer ne noonu la doon jouer loolu la doon jouer kooku dañ koy boole ci mbir waaw walla CV wam bu mu am wala place bu muy occuper ci autorité yi moo xam am ministère wala boog mu nekk kilifaay aada muy jouer rôle boobu noonu tax muy dox diggante gars yi di leen ba pare di leen jàppale. gaa yi am luñ koy jox ne gaa yi du ñu fekk ci du ñu yëngu ci yàlla naa dee déedéet kooku bu ñu ko jàppee du du moom moom moom mooy mooy bopp bi gaa yi nag ñoom ñooy les mains yi agir kooku dañ ko ciy boole ñoo bokk te loolu mooy waxu hanafiye yi ak maalikee yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñu ne kooku moom dañ ko ciy boole waaw ndax bu ñu ko ci boolewul mooy parrain yi bari rek mafia yi bari ku nekk il faut bu ñuy teg tere yi buñ ko jàppee ba kii ñu gis ne ñoom amoon nañ parrain boo xam ne léeg-léeg sax lenn ci butin bi ci ci ci kii bi bokk ci li ñu sàcc ak yooyu këram lay nekk ñu xool dem fekk fa affaire bu boobaa moom dañ ko ci boole léegi nag bu ñu xamee loolu ana lan mooy kon pen bi nga xam ne moom lañuy teg gaa yi waxoon nañ ko ci <coughs> bu ñu leen jàppee mu leer laata ñuy tuub laata ñuy tuub laata ñuy tuub tuub mooy lan mooy ñu génn ci liñ doon def bàyyi di agressé bàyyi yooyu yépp ñu bakku waaw mooy loolu bu dee dañee ne jàpp te tuubaguñu bu boobaa c'est fini foo jaar àtte bi dinañ leen léegi nag mooy liñ gisoon ci jataay biy weesu ci suuratul maa'ida aaya 33 34 suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne innamaa jazaa'u alladhiina yuhaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yas'awna fil ardi fasaadan an yuqattaluu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min al ardi daalika lahum xizyun fi dunya wa lahum fi al aaxirati cadaabun cadiim illa alladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim fa'lamuu anna allaha gafuurun rahiim. suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne. innamaa dëgg-dëgg kon lii mooy penu muhaarib koo xam ne muhaarib la. ci réew jullit mi la dëkk ab jullit la wala zimmi la wala zimmi la te mu nekk koo xam ne mu mukallaf la ba pare seenu agression biir buñ leen nee nuus jàpp leen lii mooy nekk seeni pen laata ñuy tuub <coughs> suñu boroom nee na dëgg-dëgg li nga xam ne mooy payet ñi nga xam ne dañuy xareek buur yàlla waaw ndax buur yàlla indi nit ñi sàmm bakkan yi teg sharia bi bokk ci maqaasidu sharia mooy xifdu si ñu protéger bakkan yi yow nga ne xifdu nafsi booboo fi dul am man je sème le le le désordre ci réew mi kooku kay mooy buur yàlla ngay défier kon mu ne dëgg-dëgg ñi nga xam ne dañuy xareeg yàlla subhaanahu wa taala wa rasuulahu ak ndawam <coughs> sallallahu alayhi wa wa yas'awna fil ardi fasaadan ñuy dox ci kaw suuf di fi sëme ak mbon di fi ji jiwu njiwug mbon waaw loolu lan mooy seedi pay mu ne an yuqattalu mooy ñu daldi leen faat aw walla yu sallaboo ñu daldi leen crucifié daaj leen aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min xilaaf wala ñu jàpp seen tànk yi dagg seen tànk ak seen loxo yi ci jàllawle aw wala boog yun faw ñu daldi leen exiler minal ci réew mi mu ne nag lii mooy seeni pen daalika mu ne boo gisee lii buur yàlla dogal lii lahum ñeel na leen <clears throat> moo leen ñeel lan pour lan xisyun ak gàcce lay doon ci ñoom buñ leen tegee pen yi fi duniyaa fii ci àddina dund gu jege gii te doya di walahum te dina leen ñeel fil aaxirati ci bés bu bés pénc adaabun bugal azimun goo xam ne gu màgg la gu màgg màgg gu leen gi dal mu ne nag illa alladhina taabu ba mu des ñi nga xam ne dañoo tuub min ci ñoom ci gaa yi min qabli avant an taqdiru alayhim ngeen leen di jàpp waaw ngeen leen mettre la main sur eux laata ñu leen di jàpp bu dee tuubu ñu avant ñu leen di jàpp lii la bu dee nag dañoo tuub avant yëg ne anna allaha buur yàlla ghafuurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la léegi nag mu des xam nga aaya bi <coughs> suñu boroom dane an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min xilaaf aw yunfaw min al ard soit ñu faat leen wala ñu daaj leen wala ñu dagg seen tànk yi ak seen seen loxo yi ak seen tànk yi ci jàllawle wala ñu exiler leen léegi aw yooyu noonu mooy est-ce <coughs> la mooy mooy yii nii mooy soit ñu faat leen soit ñu daaj leen soit ñu dagg seen loxo ak seen tànk yi ci jàllaw la soit ñu exiler leen est lay tekki mooy choix la boo xam ne àttekat bi mooy xool benn ci yi mu teg ko gaa yi wala boog mooy ne mbir mi dañuy xool ñoom li ñu jot a def bu ñu leen jàppee fekk ne ñoom am na ñoo xam ne jot nañ leen a faat ci seen yooyu agressé leen ba faat am na ñu jot a faat ci seen agression yi ñu rey leen bu dee ne masuñoo rey kenn biñ leen jàppee te tuubuñu biñ leen di jàpp mais ñu gis ne am na ñoo xam ne dañ leen jël seen alal mais jotuñ leen a faat ñu daal di leen daaj wala boog mu nekk ne ñoom bu dee ne dafa am ñoo xamante ne nii mooy dañ leen a tiital ak yooyu ñu daal di leen. bu dee daa am ñoo xam dañoo dagg seeni cër bañ leen di agresser am na ñoo xam ne bañ leen naan indi leen li ngeen yor ñu bañ gaa yi gaa yi dóor jaasi ci loxo waa loxo bi dali na leen ñu xam ne kon ñoom de mas nañu def lool ñu jël dagg seen loxo yi lool wala boog bu dee ne da ñoom li ñu àgg mooy di semaine tiital nit ñi ba amatuñ fi jaar foofu ñu daal di leen exiler est lay tekki mooy ñaar yooyu am soit choix la soit mu nekk choix walla rek mu nekk loo xamante ne nii mooy ne dañuy xool façon bi ñu def ñu teg leen li alquran wax fii loolu mooy laaj loolu mooy laaj bi loolu mooy li nga xam ne mooy laaj bi lool ah, loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wut waa jumhur ah waa jumhur dañu ne na kuy waa jumhur ñu ne mooy maaliki yi ah xanafiya yi ñooy xanafiye yi bokk maalikiye yi ak ah mooy xanafiye malikiye yi yi ak xanaabila yi ah imaam am na wax bu re bii la wax am na ñu ne noonoo du wax bii beneen bi la wax mooy que mbir mi ci au choix la voilà léegi jàppee ne kon xanafiye yi la Shafi'iyya yi ak Malik ak ak ak Hanabila yi ak wax bu ñu jëlee ci imaam Malik rahmatullah alayhi ñu ne affaire bi mooy li ñu mujjee wax mooy dañuy xool façon bañ leen jàppee lu ñu mës a def bu dee ne daa am ñu mës a ñu dañ leen di rey an yuqattalu voilà mooy loolu la mbir yi la du du au choix de déedéet du au choix du au choix bu dee ne dañoo tiital nit ñi rek lañ tiiwoon bu mujj bi la ñuy def mooy dañ leen di exiler ñu ne leen waa léegi fan ngeen teg ne mbir yi du au choix mooy mbir yi dañuy xool selon li ñu def ñu teg leen loolu xam nga yëpp mënoo ko tegaloo nit mooy dañuy xool selon li mu def ñu ne. ndax seydna abdallah ibn abbas moom noonu la firee aw yi dane li tanwi'a la tanwi'a mooy façon bi nga xam ne moom lañu def te mu dëppoo pen yi ñu ne yi suñu boroom wax nii ñu xool façon ba ñu def ñu teg leen loolu waaw kon loolu mooy la dañ leen di faat bu dee ne dañoo faat ay nit waaw ñu daal leen daaj boole ci rey leen bu dee ne dañoo rey ba pare jël alalu nit ñi dagg seen tànk ak seen loxo yi ci jàllawle bu dee ne alal kese lañ jël wala ñu exiler leen ci suuf si bu dee ne dañoo tiital nit ñi te jotuñu jël seen alal yi te jotuñ leen a te jotuñ leen a faat ñu ne loolu mooy liggéey loolu la Seydina Abdallah ibn Abbas noonu la ko firee voilà ah léegi ñu ne liy dëgëral ne lii mooy li gën a dëgër bokk na ci que ne fay yi dañuy xool pen yi dañuy xool ku nekk selon li nga def lu tolloog loolu ñu teg la xam nga xikmaa yi loolu waxuñu ko woon nan mooy xikmaa dagg loxo sàcc bi te jëluñu ay yar dóor ko parce que loxo bi mooy wasila mooy li nga xam ne moom lay moyen bi nga xam ne moom la utiliser pour jël li nga xam ne buur yàlla dafa ko alal la joo xam ne ju mu wormaal la ju mu tere ku ko fab la léegi moyen bi muy utiliser ngir accéder ci loolu moom lañuy dagg <laughs> léegi nag kon fay yi day tolloo mese yi waa ji def nu muy gën tare daan bi gën a tar nu muy gën a daan bi gën tuuti waaw comme li alxuraan wax rek wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha payu jëf ju ñaaw jëf ju ñaaw la lu mel ni woon mooy lu toll la waaw léegi nag looloo tax bu dee ne agresseurs yi dañoo rey nit ñi ba pare jël seen alal kooku mooy bi gën a rëy lañ koy teg waaw bi gën rëy lañ koy teg te mooy faat leen mu nekk nakaala ngir nit ñi loolu la ah, ñeneen ñi nag ne affaire bi bon ci gàttal loolu mooy seeni dal yi ñi ñi ñi ci des ne affaire bi non dañ leen di kii mooy dañu leen di tànnloo imaam bi waaw moom mooy xool mooy le juge wala ki nga xam ne moo ko fi tooga ana lan moo gën a approprié ci la alxuraan wax nii soit bu dee gis na ni ñi ñu faat leen moo gën ñu faat leen bu dee ñu daaj leen moo gën mu daaj bu dee ñu dagg seen loxo yi tànk yi ñu def bu dee exilé leen ñu ne leen waaw loolu la ñuy def léeg li gën a dëgër insha allah mooy waxu waa jumhur waaw lañ leen di def mooy li gën a dëgër insha dañuy xool selon gars yi li ñu def léegi kon nan lay demee mooy li ñu wax sànk mooy bu dee ne bu dee ne dañoo rey dañ leen di rey bu dee ne dañoo rey jël bu dee dañoo rey te jëluñu alal comme ñoo xam ne dañ leen doon agressé gaa yi résister ñu rey leen far biñ gisee gaa yi dee rek ñu daw jotuñu bàyyi fa alalu gaa yi ñooñ bu ñu leen jàppee dañ leen di rey bu dee nag gaa yi dañu résister ñu rey leen ba pare jël alal yi bu boobaa non dañ leen di ray mais dañ leen di crucifié dañ leen di daaj waaw bu dee ne hein dañoo songu gaa yi jël seen alal daw bu boobaa nag lañuy dagg seen loxo yi ak seen tànk yi ci jàllaw bu dee nag dañoo tiital gaa yi mais jotuñoo rey kenn jotuñoo jël alal yi après xaw ma daal lu xew ñoom ñu ñu def baat en retraite daw parce que amaana am na auto police bu fa doon jaar wala yu mel noonu bu boobaa ñoom bu ñu leen jàppee duñ leen rey waaye dañ leen di exiler waaw kon noonu lañuy def loolu mooy li nga xamante ne nii mooy incha allah li jëm ci xaddu sariqa léegi léegi nag mooy léegi mooy euh, ba léegi bu ñu leen jàppee dafa am beneen laaj mooy mais euh, bu dee gaa yi nag dañoo kii bu ñu leen jàppee fekk tuubaguñ buñ tuubee dañ leen di bàyyi avant mooy ñu génn ci agression bu boobaa dañ leen di bàyyi léegi nag mu des hein hein bu dee ne dañ leen a teg peine bi ba pare est-ce que gars yi après dañ leen en plus léegi nag kaay leen ngeen fay hein ak kan mooy fay est-ce que ki nga xam ne ndax gars yi group la groupe bi daa am nuñ koy organiser ñoo xam ne ñoom ñooy njëkk song buñ songee gars yi ak seeni arme ba gars yi tiit bàyyi marchandise seen alal yi am ñoo xam ne ñoom ñoom ñooy jël alal yi. léegi bu ñu leen jàppee est-ce yi dañoo war a fay mbooleem liñ masoon a sàcc wala déet dañ naan loolu mooy li gën a te mooy waxu Maliki yi yeeg Shafi'i yeeg Hanabila yi mais bañ a garanti li nga xam ñu jëloon lépp waaw dañu koy joxe waaw dañuy joxe waat loolu lépp léegi nag. sauf que Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne jël alal ji ñoom lañ ko ñoom ñooy ñooy ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy joxe yëf yi waaye amaana li Maliki yi rahmatullah alayhi wax ndax ñoom ñépp ci participe gaa yi li li li tax ñu mën a jël alal ji mooy ne gaa yi ñi nga xam ne ñoom ñooy tiitalaate yor arme yi ñoo ñoo tax bu dul woon ñoom di ñëw di jël alal yi moo tax ñoom ñépp fayadoo mbir mi moom ci ñoom ñépp lay doon waaw ku nekk diñ ci participer waaw ñoom ñépp ñoom ñooy fay voilà léegi kon ci gàttal loolu mooy li jëm ci alxiraaba léegi bokk na kon ci nga xam ne ba léegi pen da cee am te ñu dëpp waa boroom xam-xam yi dëppoo ci mooy ar riddatu ñaataa ñu dese gis nañu sariqa ak xiraaba mu dese ñu trois non non mu dese ñu quatre ndax six la woon gisa juñu waa ji nga xam ne walla ndaw si nga xam ne vice versa as jigéen wala góor bu ne diw dama day njaaloo muy xaddul qadfi gisaguñ xaddu zina gisaguñ xaddu shurbil xamri naankatu sàngara bi kooku it gisaguñu ko di hein voilà gisaguñ ar ridda léegi ar ridda bon ar ridda Euh, bii dañ koy gàttal quoi dañuy gàttal yi ci des parce que li ñu dese bari na de ci ci masaa'il yi bul fàtte ne <laughs> kitaabul buyon <laughs> kitaabul buyon gisaguñu ko de te ci masala yi la wokk te am na te am na yeneen yu ñu war a gis te am nañ yeneen yoo xam ne war nañ leen a gis ah yeneen masala qisaas ta'zir moo tax ridda dañ koy gàttal ridda ridda mooy lan mooy nit koo xam ne dafa dellu ci diine gi mu ne man jullit laa woon dootuma jullit waaw koo xam ne il faut nag waa ji nekk majeur waaw bu dee gone la boo xam ne moom majeurul kook du ñu du bàyyi xel ci ay waxam naan léegi dootuma julli ndax xadiisu rufi al bi teggi nañu li nga xam ne mooy takliif di bind jëfu nit ki ci ñii anis sabi yi hatta yablugh ci ki nga xam ne xale la fekk nekkul majeur gisoon nañ ah, loolu mooy li nga xam ne moo tax bu dee gone loolu te tamit mu nekkoo xam ne day ànd ak xelam day ànd ak xelam te bi mu naan man nekkatuma jullit mu nekk loo xam ne da cay am choix da cee am choix ndax bu dee amu ci choix dañ koo forcer mooy ku ñu forcer bu dee mbugal yi dafa tar tar tar lool mu ne dootoo léegi def naa li ngeen bëgg je ne suis plus musulman kooku it kenn du ko def dara kenn du ko ne yow dégg nañ ne kon yow yéeféer nga léegi kaay ñu dóor la penu yéeféer déedéet ndax xew xew xew Seydina Ammar gisoon nañ ko ci début siira bi ñu njëkk a bi ñuy xam nga baayam ci mbugal la ko Quraysh ci mbugal yi waa Quraysh doon teg ci la abuhu yaasir seydina yaasir radiyallahu anhu daal di faat seydina Sumayya seydatuna Sumayya Abu Jahl na ko rey keroog bi ñu jàppee di ko dóor di ko dóor di ko dóor dóor yu metti moom dafa mujj bi mbir yi taree lool dafa wax li waa Quraysh bëgg mu wax waaw daal di ŋàññi yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñoo ko ne waxal yonent mi alayhi salaatu salaam lu dul noonu te nga tudd suñu yàlla yi ci yiw mu def bi ko bi mu wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam dana ko nan nga trouver sa xol mu ne ko sama xol mu ngi malgré li ñu ma doon buggal ak li ma wax metti na ma muy jooy jàpp ne moom alku alkuna ndax damaa wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam alkuna ndax dama laa wax lu dul noonu ba pare tudd yéeféru yàllaa yéefér yi ci lu yiw lu baax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko noo trouver sa xol mu ne ko mutma'innul iman mutma'innun bil iman mu ngi teey dal ci ngëm yàlla mu ne ko bu ñu delloo fa in aadu fa'ud bu ñu delloo def la li ñu defo li ñu waxoon hein bu ñu delloo ñoom def li nga xamante ne nii moom lañ defoon mooy forcé waat di la mbugalaat forcé la nga ñu waxaat la ngir nga waxaat loolu waxaatal li nga wax ndax loolu mooy dañ koo kii dañ koo forcé te ku ñu forcé kenn prendre en compte loolu kon fekk waa ji am ci ak li nga xam ne mooy choix mu wax ko en pleine connaissance de cause ba pare te wax ji wax mu nekk ndax xam nga wax nit man naa wax kalimatu kufr mu nekk baat bi tamit moom li mu wax moom la ci jublu ndax am na ñu bari ñoo xam ne doo dégg lu bari ñu naan wax jooju de wax ji moom waxu kéefër la lan moo tax ñuy def différence ñuy ñuy préciser ndax ab jullit mën naa wax waxu yéefër mais taxu koo doon yéefër voilà xam nga bi alxuraan ndax bi alxuraan naan walakin man sharaxa bil kufri sadra inna man kafara billaahi min ba'di iimaanihi illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan walakin man sharaxa bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allah wa lahum adhaabun adhiim wala aliim eh, mu ne ah bi alxuraan naan illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba mu des ki nga xam ne man kafara billaa képp ko weddi yàlla min ba'di imaanihi ginnaaw bi mu gëmee illaa ba mu des man ki nga xam ne ukriha dañ koo forcer te moom biñ koy forcer qalbuhu xolam mutma'innun mu ngi teey te dal bil imaani ci ngëm yàlla walakin waaye man sharaha bil kufri kii nii amul problème mooy kaawu Seydina Ammaar ak ñi mel noonu waaw waaye walakin man sharaha bil kufri sadra waaye ji nga xam ne moom xolam moo leer ci kéefër bi koy wax moo ko bëgg waaw mu ne ñooñu fa alayhim ghadabun borom bi dina leen dal kon loolu la mooy il faut waa ji it buy wax li muy wax mu namm ci ne kàddu gi ak weddi yàlla la ci la ci la ci jublu voilà mu ngi mel ni ndax xadiisu yonent bi alayhi salaatu <laughs> la xadiis boobu nekk ci sax imaam muslim waa yi nga xam ne dafa voyagé woon euh, ba pare ñàkk dem mu sonnee ci àll bi jël euh, provision li muy lekk ak li muy naan yépp daldi bi mu toogee ci suufu garab gi di no di di di bi bi muy eh, tëdd mu mu jóg gi mbaam ma dem mbaam mam yoroon gisatul lekk nga gisagul naan nga gisatul dara waaw <laughs> léegi mu ñëw ci benn garab daldi fay tëdd ndax désespéré na trouver mbaam ma ndax mbaam ma ci la tegoon li nga xam ne mooy lekk géej yépp mu ne daal naa toog ci suufu garab gii di xaar dee ndax désespéré na ci trouver leen te àll bi yaatu gim yaatu fu mu xool du gis dara ndax ndax ndax ndax ni mu ndànd foy foye li mu newee noonu rek mu jekk rek gis gëléem gi agsi hmm? mu kontaana kontaan ba ne allahumma anta abdi wa ana rabbuk mu kontaan ci xéewal gi ko yàlla defal bi mu ko retrouve bi mu ko indilee wommataalaatal ko li nga xam ne géléemul nga xam ne moom bu ko gisaatuloon moom fii lay toog ngir xaar dee mu kontaan ba ne yow buur yàlla di ko sant anta yow buur yàlla abdi yaay sama jaam wa ana taman rabbuka maay sa borom yeneen time alay ne dafa juum min shiddatil farax ndax eh, kontante bu gu gu gu xam nga lii wax jii waxu naan yàlla yow yaay sama jaam mais comme que waa ji jubluwu ci lool yooyu moo tax bari na wax yoo xam ne dañuy xool ki nga xam ne mooy wax wax ji waaw kii kii ki nga xamante ne ni mooy waxu wax ji est-ce que xam na li muy wax ndax moo tax yenn yi ñu naan la bu dee boroom xam-xamu ko wax wala koo xam ne xam na kooku day nekk yéefee alors que bu dee lam daala du ñu ko considérer yéefee ndax xamul voilà euh, am na yoo xam ne nag moom day def loo nit ki yéefee moom mooy nga ñëw lu nekk ci alquran leer buur yàlla ne nii la demee alquran ne nii yow nga ne non non non tout ça mooy du ñëw rek ne yéefar ñu ne ko ah yow diw xanaa yëgoo ne alquran moo wax lool ne lii nii nii la dem ma xam ko aaya sàngam saar sàngam aaya sàngam numéro sàngam xam naa ko mais loolu demewul noonu kooku yéefar la ci saase walaw saama walaw salla même bu jullee ku woor ak yooyu yépp waa ji la waaw wala nga ñëw rek moom bi daal saa yi benn bu la ko fi buur yàlla deful moo fi nekkal boppam mbindeef yi dara ay yawmal yi daraa ci amul ku dee jeex na mais nag je prie je suis musulman yow doo musulman boo deewee kenn du la suul ci almeeru jullit te kenn du la jullee parce que yow yéeféen nga voilà wala loo xam ne bo mooy lépp loo xam ne wala loo xam ne maaruufun fi diini bi maaruuf min ad-diini bi darura loo xam ne mais même yéeféer yi sax xam nañ ne lii farata la ci ci l'islam comme julli mu ne mais julli du farata ñu xamal ko ne ko mais yow farata julli alxuraan ne kii aqimu salaa yi ak yooyu yépp mu ne waaye yooyu yépp xam naa ko xadiis yonent bi alayhi salaam yi wax yépp xam naa ko mais man ma ne loolu dadul farata fenn kooku day nekk yéeféer wala mu ñëw di dagaral loo xam ne alxuraan moo ne lii dafa xaraam xaraamal sàngara mu ne sàngara mais malgré tout ça dagan na kooku tamit yéeféer la waaw kooku tamit yéeféer la xinziir dafa xaraam yàppu mbaam mu ne xaraamul dara mais alxuraan ak mais bu ko waxee nag mais bu ko waxee nag ma ne c'est une viande comme la comme bœuf comme la la vache ak yooyu kooku day nekk li nga xamante ne mooy yéefér la moom it parce que dafa ndax loolu li ñuy teg mooy dangaa bëgg a ne buur yàlla li mu wax demeewul noonu képp tamit koo xam ne dana yonent bi aleyi salaam bon mooy ŋàññ yonent bi aleyi salaam kooku yéefér la képp ku ŋàññ aleyhi salaatu wasalaam wala nga koy ayibal kooku yéefér la waaw nga saaga kenn ŋaññ kenn ci yonent mu alayhimu salaatu wassalaam ak nga ŋaññoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ndax benn koor la tamit waaw kooku it yéeféer la waaw bi nga ñëw naan diineen jii daal su naan daal am na lu ko gën ñu ne la nga ne nga ne waaw ah ça c'est du c'est de l'archaïsme nga naan ma la lii moo c'est moyen âge ay sharia yi nii saa yi ay ñii nii ay sunna yi gaay kii ku wax loolu kooku yéeféer la mur kooku yéeféer la murtad la waaw léegi nag lan mooy àtteey mooy kooku dañ koy faat waaw kooku mooy àtteem nag pen bi mooy kooku dañ koy faat am nafsu bin nafsi mooy non kii nu mu tudd kooku dañ koy faat ndax lan ndax dafa man baddala diina wu faqtulu xadiis seydna abdullah ibn abbas mun sax imaamul buxaari rahmatullah alayhi mu ne yeneen ci ma saar saam képp koo xamante ne nii dafa changer li nga xamante ne mooy diineem ne nekkatul jullit mu ne kooku faat leen ko ak xadiis seydna abdullah ibn mas'ud bi moom tamit mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah radiyallahu anhu mooy suñu yonent mi alayhi salaatu salaam ne laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath an nafsu bin nafs wa sayyibu zani wa taariku li diini al mufaariqu lil jamaa mu ne Seydina Abdullah ibn Abd uh, Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na daganul deretu benn jullit boo xam ne day seede kenn amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul buur yàlla te man ndawam la lu dul benn ci ñett yi ci la dag bu defee yii ci la bakkanam di dagat ñu tuur ko mooy an nafsu bin nafsi ku faat nit mooy xisaas nga rey nit ñu rey la wa sayyibu zani koo xam ne dafa mas a sëy ba pare daal di njaaloo wa taariku li diini yi ki neen moom bàyyi na diine nekkatul jullit al mufaariqu jamaa tey tàqale mbooloo yi kooku noonu dañ koy faat voilà mooy loolu mooy li nga xam ne mooy àtteeb ki nga xamante ne dafa bàyyi diineem ne ah, man daal maa doon jullit maa doon jullit doonatuma ko kon loolu mooy àtteem léegi nag mu des mu des li nga xam ne mais léegi bu dee bu dee jigéen na nag est-ce que dañ koy faat dañ naan la li gën dëgër ci waxu boroom xam-xam yi dañ koy faat te loolu mooy waxu jamaahirul jumhurul ulama minal maalikiyati wa shafiiyati wal xanaabila ñoom ñu ne dañ koy faat kay ndax lan yonent mi alei satu salaam wax man baddala diinawu faqtulu ku changé diini ah day bàyyi naa l'islam nekk ci leen ci beneen diine mu ne koo rey leen sauf que xanafiya yi dañ ne kenn du ko faat ñu ne leen lu tax ñu ne ndax parce que Seydina Abdullah ibn Mas'ud Abbas mi nga xam ne moo soloo xadiis bi moom loolu la gisoon suñu point de vue la gisoon ne bu dee ne jigéen la kenn du ko faat mais niñ koy def dañ koy tëj waaw duñ ko bàyyi tamit mu dem dañ koy jàpp tëj ko di ko di ko mbugal ba keroog muy tuub wala mu faatu mooy résultat bi day mujj nekk benn rek waaw waaye li gën a dëgër insha allah mooy waxu waa jumhur ndax yeneen yi nga xam ne eh, foofu mooy amul. Euh, ñu naan lii c'est c'est exclusivement réservé pour jigéen ñi te pour góor ñi jigéen ñi bokkuñ ci déedéet moo tax moom it loolu lañ koy teg voilà moom bu xam ne euh, jigéen la walla góor la ñoom ñoo bokk même peine bi nga xam ne moom lañ leen di teg mooy ku mortat loolu nag day nekk loo xam ne yow damu ko xalaal léegi nag kan mooy décider ci loolu mooy ki nga xam ne mooy autorité yi ñoom ñooy teg pen yi voilà waxoon nañ la ko ne lool du nit ñi ñooy xëy di euh, di teg loolu voilà léegi kon insha allahu taala dañuy yem foofu ci wàllu murtad ci ridda muy àttee gi nga xam ne dafa murtad léegi nag ci jotaay bii ni ñëw insha allah ñu gis yi ñu dese xaddu xaddu shurbil xamri wa ak al ak li nga xam ne mooy ki ne kii day njaaloo walla ki nga xam ne zina voilà insha allah ñu gis loolu kon gis nañ ñett sariqa gis nañ ko penu sàcc gis nañu penu ku xiraaba agresseur yu mag yi rey nit ñi kat semeli tuub ak penu ku bàyyi diine ji bii di ñëw ñu àggale